kon bu dee këru jàmbur nit ki lool këru boppam woo taxul ñuy wax waaye dañ la ne lool sax même dafa am ay teggin yoo xam ne yow waroo ko ñàkk a doxale voilà doon na sama kër la chez moi léegi am na ñu fi nekk ñoo xam ne ñeneen yow nga ñëw di leen kii mel ne di leen teg dil bàyyi ba benn néeg ci sa néeg kër yi loolu amoo ci droit parce que foofu yaa leen ko jox ñoom ñëw ci kii waroo leen di teg dil noonu voilà ñoom nga ko jagleel fekk ñoo mu ngi seen loxo néeg boobu amoo droit di fa teg ay caméra cachée ay nangam ak nangam ak yu mel noonu déedéet loolu dafa xaraam léegi kon yow bu dee yow wirndu lañ lay wax nan ngay xalaat nga ñëw kër jàmbur placer fa say caméra ak say say say say say enregistreur <laughs> ay capteur ay <laughs> hein ngir lépp lu fa xew sa yow moom moo moo kii wal iyaazu billah wala nga jël benn mouchoir xaw ma mousaar xaw ma Hmm? téléphone jàmbur nga koy espionner wal iyaazu billah loolu yëpp ay mbir la yoo xamante ne nit ñi léegi te loolu dañuy exceller quoi di xool kan moo yor loolu kan moo kii di ko kii nag jàpp ne di ko nettali nag foog ne loolu exploit la yoolu yow yow yaa yow yow yow de yow bokk nga ci nit ñi gën a yàlla gën a bañ yow waaw façon yu mel noonu waaw waaw ndax kat yaa ngi lor al ñi nga xam ne ñoo gëm yàlla yu góor ñu jigéen ñi min bi ghayri maktasabu yow neewoon na faqad istamalu waaw yéen yanu ngeen de buhtaanan wa isman wallahi mubina yéen yanu ngeen waaw waaw yéen moom yanu ngeen waaw buhtaanan wa isman mubina waaw kon loolu lu jara bàyyi xel la kon yonent bay saar saam gis nañ kon tax tax bi li taxoon mu daldi di woon indi daal woon wax li nga xam ne mooy hadis bi kon gis nañ ne hadis bi daa amoon lu tax waaw kon loolu euh, ginnaaw bi ñu gisee taxrij bi walillahi alhamdu wal minna lëkkaaleem daal istizan baabu istizan wa aada bi ñaareelu njàngat mooy bunt bi wax tegginu euh, yëglu ak ay eh, non yëglu ak ay tegginam kon dañ ci jànge ne kon bokk na ci tegginu euh, bala ngaa dugg fenn mooy nga yëglu waaw nga yëglu parce que boo yëgluwul problème mooy am waaw moo tax kii doon wax ne xam nga yonent bi alayhi salaam daa wax ci hadis boo xam ne al imaamul Buxaari yi mel mii moo ko solo mais ci al adabul mufrad comme ni ko al imaam al haafiz ibn Hajar daal di indee bi muy shara baabu al istizaan min ajli al basar ci Fathul Baari rahimahullah mu ne imaamul Buxaari yi mii may shara sëriñ sëriñ fii bi téere bi muy moom dafa solo ci. al adabul mufrad mooy beneen téeram bi naka noonu ta euh, mbokku taalibeem bi al imaam Abu Dawud ak taalibeem bi al imaam Abu Isa at-Tirmidhi wa hasana ak imaam at-Tirmidhi mu ko solo dana hasan mu ne min hadith Thawban rafa'a hadith Sayyidina Thawban an-Nabawi rahim radiyallahu anhu taalibe la woon ci Yonent bi sallallahu alayhi wasallam Yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo doon njaatigéem mu ne la yahillu mu ne yeneen way saa saam nee la laa yaxillu limri'in muslimin an yanzura ila jawfi baytin hatta yasta'din fa in fa'ala faqad daxal waaw mu ne daganul dafa xaram lii nag du du duñ koo siba non dafa xaram la xaram boo ko defee def nga lu xaram daganul benn nit moo xam góor a jigéen ku wommatu muy xool biir këru jàmbur te joxuñ ko ca ndigal eh, gars yi eh, kër jàmbur taxaw di yërlu waaw walla yaa billah mais gaa yi gaa yi xaw ma lu leen dal moo tax musiba muy am ñoom ñëpp lay rey dañoo dañ gumpa waaw waaw dangeen dem di seetaani ña seetaani woon boo mayul kenn du dëpp waaw ndax lañ dañ gumpa wal iyaazu billaah yoneen saa salaam ne daganut ah ci benn way ngëm yàlla way way wommatu muy xool kër jàmbur saa mu am ci autorisation fa in faala bu ko defee faqat daxal kooku mu ngi mel ni ku dugg kër jàmbur te amu ci digal moo benn lañ parce que bët boobu moo taxoon mu ne innama ju'ila al min ajli al-basar dañoo def yëglu ngir bañ bët bi tegu ci lu mu warul a gis yow nag boo jëlee sa bët daaj ko foo xam ne yow war war joxuñ la ci permission mais yàkki na dabaj du ko yëpp où problème où est la différence wal iyaazu billah c'est grave ça waaw mooy mu ngi mel ni kooku moo ko ne dabaj daal di dugg ñoo yem waaw loolu c'est tellement c'est tellement grave <laughs> c'est waaw mu ngi mel ni ku fa dugg waaw moo tax al imaam Abu Hurayra radiyallahu taala euh, euh, anhu dafa solo nag euh, lool na ko imaam Abu Dawud mu ne. Eh, hadis boobu da ko yëkkati tamit ba ci yonent bi sallallahu alayhi moom it mu ne idaa a al basar fa a'id yonent bi sallallahu alayhi ne bu bët bi xasee dugg moom amatul looy jaam ndigal looy laa jësi ndigal moom laa doon wax keroog bi ñuy gis eh, bi ñuy tàmbali bunt bii nii nga gis gaa yu wayat yoo xamante ne ni ñoom dañuy ñëw ci au lieu ñu fëgg dugg ñu bañ na leen dugg leen dañuy ñëw rek puus bunt bi dugg gis lu ñu war a gis naan maa ngi jéggalu dama la looy déggal looy waneel sa numéro dox ko rek carrière looy jéggalu amoo ki yow maa ngi jéggalu lan ngay jéggalooti amul looy jéggalu voilà isa daxalal basar bu bët bi duggee falaa idne jaratul looy laaji ci ndigal ndigal pour lan ah voilà mu ne yu aidan an umara <laughs> min qawle mu ne <laughs> al imam al Buxaari yi eh, soloona jëlëj saydna Umar ibn anhu mu man mala'a aynahu min qaa'i baytin qabla an yu'dhana lahu faqad fasaq waaw waaw waaw mu ne képp koo xam ne dafa feesal bëtam mooy jël ay bëtam daaj ko dugal ko biir pàkkub nit këru nit di fa xool te joxula ci ndigal kooku kàccoore na ab kàcc boole leen ko ci kàccoor yi <laughs> kon de kàccoor yi bari nañu waaw te kàccoor yi du sa bëtu kese nee naa la boo fi tegee ab kii nu mu tudd waaja ab caméra cachée wala koo xamante ne nii itam mooy sa bët foofee te it ab ab ab kàcc yow itam kàccoore nga yéen ñaaree xam nga gisoon nañ fi bi ñuy gis ci wàllu dëkkandoo yi ah est yaa ngi fàttale ko lool ba nit ki amul droit hein di yëkkati étage am këram mu tiim ñoo xamante ne nii ay dëkkandoom yoo xam ne da leen di tiim di gis seeni seen seen kër yeeg yooyu waaw bu ma ne la xoolal lii bi ko boroom xam-xam yi di traité xoolal ni mu yàgg ñun nag jàpp nañ ne lool tubaab yi ñoo ko xam quoi xam nga parce que dañoo normal bon il faut être normal ket waaw boo normalee xam ne loolu jaaduwul yow nga yor quinze étages treize étages cinq étages tiim ñoo xam ne am mbaar lañ dëkk loolu du yoon lool fii réewu lislaam mu ñuy doxal sariya lool du am xam nga France fii lool du fi am loolu c'est rare nga gis lu mel noonu parce que boo tax quartier boo dugg ñoom ñëppay tolloo interdit yow nga tiim nit ñi mais loolu mooy am nite ñun loolu bañu ko lislaam jàngalee ñaata siècle la mais xamuñu ci tous léegi nag buñ ñëwee gis dëkku tubaab bi ni mu organisé wu waaye c'est organisé c'est urbanisé vraiment euh, euh, c'est bien planifié ah les aménagements aménageurs du territoire yeeg yooyu c'est bien fait lépp lañ def nga gis yoon yi dañuy jaar yoon am ay trottoir yoo xam ne doo gis ku dagge moom yëkkati indi ab ab ab ab ab ab trottoir wala buntu këram ah kaw tali bi loolu doo ko gis waaw fu nekk moom ay parking ci buntu kër yi nga xam ne ku nekk mën a gaare te doo jëlee kenn oto yi di jàll ñëpp di jàll circulation bi di jàll kër yi correct doo gis kër yëpp tolloo. waaw boo duggee benn koñ kër yépp ñooy tolloo niveau ba mu def c'est rare nga gis léeg-léeg te loolu dafa laaj dérogation moo tax boobu boroom xam-xam yi ne la woon te loolu yonent bay saasaam ko xadiis yonent bi la woon alay saasaam moo ne woon nit ki amoo droit bi yëkkati sa kër ba tiim sa jaar sa mbokk bi saa nga am ci ndigal moo tax fii dañ lay mooy ay dérogation ngay laaj autorisation laaj dérogation que ne règle bi lii la waaye nag dafa am tax yéen amu ngeen lu fii rek ngeen am wala ak yeneen te yoo xam ne du du yow kese la ñuy étudier dañuy étudier quartier bi ak ñi fi dëkk ak est-ce que c'est da pour le bien de tous yow mën nañ la permetre quand même malgré lii lii mooy règle bi kër yëpp cinq étages la war a yem ci kon bi yow est-ce que mën nañ la may nga am quinze étages loolu dañ koy étudier du tegu ci ay fala fala ah. waaw avec la collaboration des population te population bi gars yi bu ñu jëlee décision boo xam ne ànduñu ci bu leen neexee kaas def ay banderole fure ne non soxlawuñu lii nii lu tax mu ñuy tiim te lu bari ñoon bu demee justice ñooy gañe waaw lii boo koy wax ñun suñu réew yi eh, ay suñu Sénégal yeeg suñu Mali yeeg suñu yi day mel da nga naan waaye ñii ñii ñoo yëfi caaxaan yi mooy alors lan ñooy caaxaan yonent bi ay saa ma ko wax nga naan la amoon droit yëkkati sa kër mu tiim yor sab étage ñu gën a yées moom mooy dañuy nekk seeni kaw étage léegi yenn saleté yii buñ nee ci kaw da ko sotti ci kaw mbaaru waa ji quoi waaw wal iyaazu billah nekk sab kaw étage di fóot après pare ne ko cur ci sa kër dëkkandoo bi wala jël say mango yoo macc ba mu set nga sànni ko wala mais kon bi ñuy nit quoi loolu yëpp daa bokk ci lii nga xam ne yonentu way saa sam da koy tere te xadis boobu juróon na ko leeral am kenn amul droit di yëkkati sa kër muy tiim këruñu ci des loolu moo la ci jox autorisation la may naa la ko bu la waxul may naa la ko kon da ci am droit de veto bul bañee yow sa plan bi nga ne lan nga ñëw di muus mu di di di jaay ne yaa am ko waa parce que temps yi daal moom moom moom moom sa poche dis nga ne R plus cinq laay dóor quartier boo xamante ne ñépp ay R plus deux lañ yor nga ne R plus cinq ba gis nga sa dëkkandoo yi architecte ak lépp bu bu réewum sariya laay wax ah buñ la téyee ba ñëw ñoom am nañ droit dóor seen veto mais ah ñun wu monsieur le juge ñun d'accord ñu sawaay këram gi di nekk R plus cinq te bu boobaa ñooy gañe procès bi amul sax procès jarul sax procès dañ naan sawaay eh bi yaboo euh, euh, allez revoir vos architectes là euh, qu'ils vous fassent un autre plan boo xamante ne nii R plus 2 la mënoo dépasser loolu parce que là c'est R plus 2 pour tout le monde waaw xoolal ak nit yi nit yi dafa simple quoi lii bu ñu ko defoon voilà suñu kër yi nga xamante ne da euh, ngay dugg ci salon ñu na la rombal mbedd mi la euh, rombal de wal iyaazu billaah loolu mooy la loolu lépp mooy ñàkk xam quoi mënu la tegu rek waa parce que amuñu espace am nañ espace parce que ñi mu dal <laughs> nga ne ma saay daa mel daa am ñoo ma ne ah man saa saay mbokk laay waxa ah, alay mbokkay lébu amay <laughs> mbokkay lébu léeg-léeg gars yi da bokk na ci liñ leen doon tooñe <laughs> da booy ma yéen yow yow yow yow yow moom yéen moom ma yow seen quartier moom nga xam ne pompier mënu faa dugg nga naan lan bon <laughs> yéen yow am na seen mbedd yoo xamante ne nii ñaari nit mënuñ ci weesaloo bu kenn nii ñëw kenn day taxaw ba kenn ki jàll tellement dafa xat nga naan ma lan ay fàttalo temps gars yi doon <laughs> ni benn waaye <laughs> dëkkoon <laughs> fële côté Pout naan gaa yi ñoom moom mooy yéen yéen ngeen xam ne dañuy jaar ci salon bi mu naan dox xaw ma da doon tooñ na xaw ma Kayar la non non bu Kayar fii euh, waa Kayar côté dox ba kii ci côté kii bi ana kaay kii wu léegu la xamatuma ba waaw jaar ci salon nar a dëpp ñu ne ma jàllal jàllal yoon bi la mais loolu lépp lool loolu warula a demee noonu voilà alors que ñooñu par exemple am nañu ay suuf seen maam bàyyi la leen ay suuf yu bari mais en général gars yi dañ koy tong-tong wala kenn nag moo ci am doole tong-tongee gi te te rakkam yi wala ñu ngi ko bokkal màggaguñu wala sax màgg nañ waaye bu jiitu leen ci sëriñ si di leen menacer man a man a sëriñtu ku ko tudd dee <laughs> ña ko jot tudd nag ñu rab leen ñu ne ah mu ngi noonu ah gars yi eh, yoonu jàmm yo sorwut de gars yëpp ne nit ngay def say caaxaan <laughs> di menacer waati te tus fii seen seen seen seen kii daa jot kepp waaw seen seen ajal kesee jot daa tombe kese yàllaa lay jay sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun moom la yàlla teg ci sa bopp bi waaw borom bi daa ne dinaa leen jay de waaw waaw min haythu la ya'lamun ba foo xam ne xamuñu waaw wa umli lahum inna kaydi matin xoola yonent may ci côté bii nii ngir rek les bonnes manières yi nit ki war a am mawlana ibn abbas radiyallahu no kii abdallah ibn busr radiyallahu ta'ala anhu dane kana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wal hadith qad rawahu al imam abu dawud rahimahullahu ta'ala mu ne yonent bay sa sam dafa nekkoon ida ata baaba qawmin lam yastaqbil al-baab min tilqaa'i wajhihi walakin min ruknihi al aw al-aysar wa dhaalika anna ad-duura lam yakun 'alayhaa sutuur bu mësoon a ñëw këru kenn ci saxaaba yi radiyallahu anhu di laaj digal neewul maa yonent tubaab saa saa ah ñëw rek dugg déet wala li ko laajee doon def mu ne moom nekkul woon ida ata baaba qawmin bu dikkaloon buntu kër ñenn. wala buntu ne kenn ay nit lam yastaqbilil baab du ñëw taxaw en face porte bi waxoon naa la temps yooyu li ci ëppoon seen buntu yi amul woon li nga xam ne mbañ gàcce la doon am ah e, te man na woon na sax bañ a nekk bañ gàcce ah tem nga mën a taxaw rek gis waaye amoon na yoo xam ne bunt moo tax sànq gis nga hadith sayna Salim na sànq kenn ki ci waa ji ci e, bën bënu benn buntu yonent bi néegu yonent bi sallallahu alayhi wasallam la doon yërnu mooy dafa bariwuloon mais après bari na mooy la Mawlana Ibn Abbas doon wax te ñu gisoon xadiis bi fan yii bim naan nit ñi de euh, mooy ci jotaay bi ñu génn waaw mooy bi ñu digalee ne xale yi dañuy wa iza balagha al-atfalu minhum minkum al-hulum falyasta'dhinu kama ista'dhana na min qablihim min qablihim bu dee ne gone yi dañoo nekk majeur nag nañu tàmbali ñoom di laaj digal comme ñi nga xam ne ñoo leen fi jiitoon ni ñu doon laaj a digal mooy. buntu yu yu bari noonu la doon mais am léegi yooyu mooy gisoon nañ foofu bi imaam na baas naan euh, gars yi euh, bon temps yooyu amuñu woon sutuur boroom bi daa nekk satire yuhibbu sitra aji ku bëgg ku ku koo xam ne day sutura laate lool bëgg ak sutura. nit ñi nag amuñ woon seen buntu léeg-léeg nit ki euh, booy bi kiy liggéey xaadim bi wala jaam bi ñëw daal di dugg ci fekk. Euh, euh, baayam walla yaayam wala kiiwam ci position boo xam ne eh, ju ci ahlam ak ci euh, njabootam wala ci këram wala ci yoo xam ne daal rafet waru ko tee fekk léegi nag ñu digal leen ñuy yëglu mu ne nag bi nit ñi amee li nga xam ne mooy buntu gaa yi defatuñu ko waaye man Ibn Abbas man moom sama jaam bu jigéen dama koy wax ba léegi amati dama koy wax mu may laaj digal voilà mooy loolu lay wax fii yonent may saa saa ba soo na ñëw comme kër yu mel noonu. nga xam ne bunt bi man ngaa taxaw fee di gis moom bu ñëwee du taxaw en taxaw ci karamu bunt bi di tiim euh, tiim di xool déedéet day day nekk ci wet gi ci wet gi ci gauche bi ci ndejoor bi wala ci càmmoñ bi waaw ca côté photo ba daal di kii nag tafu noonu nga xam ne di xool beneen côté du xool ci biir kër gi waaw daal di laaj bi assalaamu alaykum lii mooy li nga xam ne mooy li normal waaw lii mooy li nga xamante ne wallahi mooy li normal waaw jàkkaa yi am buntu sax loolu moo gën sauf bu dee ne heure bi waa ji fi mu la mën a xoole ngir xool kan la est-ce que mën na laa war a entre wala déet ndax lool am na ci droit gis nañ ko ci jotaay yi ñu génn moo kuy woote moo yem. bi euh, hadith Seydina Abu Musa al-Ash'ari bi ak Seydina euh, xaw-xawam bi ak Seydina Omar radiyallahu anhuma waaw yëglu na ñetti yoon Seydina Omar dégg na ko mais dafa amoon yitte. daa nekkoon dafa nekkoon soxlaal nekk ci lu ne ba sax manu ko woon a wuyu après la pare ne anamu moom daa dégg naa ko dem leen ngeen seen ñu ne ko dem na waaw mooy nit ki mën naa xool heure bi xool kan lay entrer est-ce que tu fais partie de ceux a à ceux à qui il faut donner l'autorisation d'entrer chez lui ou pa am na ci droit voilà mu xoolee ba mu des loolu bu dee ne loolu moom si digg bi la nekk mooy taxawal foofu. bul ñëw tafu après waa ji bu ñëwee xool du gis kenn dem yoonam quoi ne ah xam naa xale yi la wala yu mel noonu nga jekkiwaat sonewaat mu ñëwaat xool gisul kenn après boo mayul di nga sone ba sonn dootu la faale parce que danaan xale yi ñooy fo bu boobaa dañ laa la taxawal ci digg bi bu boobaa ngir waa ji man laa gis mais bu dul loolu rek comme buntu normal nii ah te loolu sax li gën mooy bu la xasee boo xasee taxaw ci digg bi mu gis la ba xam ne yaa ngi nii yow la nga dégg ko muy ubbi bunt bi yow taful voilà taful tuuti ngir bañ mu ubbi rek yow sa bët daanu ci loo xamante ne awra soxnaam wala doo nga gis loo xam ne waroo ko wala peut soxna si muuroogul woon wala yu mel noonu loolu dafa am solo ay teggin yoo xam ne ñu gis ñu koy waaw ñu raar allah am na sama benn waay boo xam ne moom moom moom il est exceptionnel côté macha allah waaw moom moom bu kiiwee. da kii ba ubbil ko mu ngi ci ci wet ga lay nekk neles xaw a bunt bi waaw ba yaa ko naan <laughs> ah bismillah wala léegi ba loolu lépp dafa nekk yoo xamante ni yu précautionné yoo xam ne charia moo ko laaj waaye ñëw kii tëdd ñu kii rek gars yi yow laata gi ngay kii ñëw ko rek nga ubbil duggul gis loolu na ah maa ngi jéggalu leen ngeen baal ma de waaw moom ah yow yow yow <laughs> waya di <laughs> ça c'est du wayadi pur et dur voilà ak wayadi képp nga fa liggéey <laughs> kon mu ngi noonu le waaw loolu la kon loolu daa nekk loo xamante ne day am solo lool <laughs> kon bul ñëw taxaw tiim buntu jàmbur waaw yonent may saa saa bu ñëwoon buntu jàmbur doon loon ñëw taxaw ci kanam tiim nit ñi tiim bunt bi waaw jàkkaarloog moom nii waaye ci wet gi min ruknihi mooy ci bunt ci cosaanu bunt bi ca fa fa ci wet gi ci pilier bi ca wet ga al man bu boobee ndax ñaar lay doon ah samp bi poto fii poto fii soit bu nekk ci bu ndejoor bi wala bu càmmoñ bi waaw mu ne ndax boobu temps yooyu duur yi seen kër yi amul woon sutur waaye même bu ko amee c'est comme ça waaw loolu dafa am solo lool waaw lii yëpp dafa nekk yoo xam ne yow def ko imagine ki xam ne da koy def parce bon il a des bonnes bu xamee ne oh lii mooy sunnaa yonent bay sar salam mu def ko nag ne dama koy royo yonent bay sar salam di ko teewlu nu xoolal kooku kooku da kooku daraja yi muy yi muy yi muy am quoi waaw allahu akbar kon loolu yëpp daa nekk loo xam ne nañ ci bàyyi xel innama ju'ila al istizan min ajli al basar loolu lépp ci la bu ñu nekk suñu kaw état yi kër jàmbur yi lu xool wala yow jël sama buntu ubbi ko kër jàmbur saa bu ma neexee dugg te moom amu ci autorisation koy jaay ne voilà man maay kili man maa am kii maay autorité bi maay nangam waaw te loolu hatta gisoo ki ko doon wax yow jaasus nan di ñëw toog ci biir nit ñi nam maam bi di déglu di doxali wax ak tamit espion bi ñëw ah xaasuus beeg jaasuus bi <laughs> waaw kii dañ koy gis kii kenn du ko gis yooyu yëpp sharia da koo tere waaw yooyu yëpp sharia da ko tere waaw moo tax Seydina Xudayfa moo ko doon wax hadis ne sax imam Muslim waaw yaa xamante ne ci la benn waay boo xam ne doon nekk ci biir yi toxal nit ñi di ko jox amir bi mu ne man di dégg naa yeneen tubaab saa saa mu ne laa yadxulul jannata qattaat laa yadxulul jannata eh, eh, nammaam lu dugg àjjana mukk koo xam ne day toxali wax ab waajab ab waaba jiiba ab rambaaj di doxal li nga xam ne mooy ay wax di ko jox ñi nga xamante ne mooy ñeneen walla iyaadu billah kon gis ne lu ama am solo gi innama ju'ila al istizan min ajli da ngay am savoir vivre te savoir vivre mooy li nga xam ne moom la yonent bay jàngale waaw boo ci newee ci kaw suuf moom mooy l'incarnation de la civilisation bi bi soxla ñi di ko dunde liñ naan mooy nga tegu ci sunna c'est ça le civilisé waaw loolu mooy ak civilisé billahi waaw ak civilisé mooy loolee loolu la allahu akbar waaw loolu daa am solo quoi waaw innama ju'ila al-istizan min ajli al-basar rahima ah loolu am na solo loolu am na solo al-imam al-hafiz an-Nawawi rahimahullah Eh, bi muy sarah xadiis bi bi muy sarah xadiis bi mu ne wa fiihi bokk na li ñuy jànge ginnaaw eh, bu lii nii nga xam ne lii lépp day wane lëkkaaleem ak suñu bunt bi mu ne dañ ciy jànge fiihi ah istihbaabu tarjiil waaw mooy dañuy jànge ci xadiis bi que li nga xam ne mooy sopp gu ñu sopp nit ki di te ñëw di toppatoo karam karawam wa jawaazu istimaalil midra ak possibilité di utiliser li nga xam ne mooy midra midran googee mooy koom ak yooyu nga xam ne mooy peñ ak yi nga xam ne moom lañuy ñuy peñewoo yooyu dafa nekk loo xam ne loolu lu dagan la nit ki man koo utiliser voilà mu ne loolu dañ ko ciy jànge waaw waaye bokk na ci li nga xamante ne dañ koy jànge ci hadis bi al imaamu al xaafizu an-Nawawi rahimahullah mu ne tamit ba léegi Euh, euh, bokk na ci li nga xamante ne dañ ko ci jànge mu ne nag waaye ba mu des waaw mu ne qaala al ulama fa tarjilu mustahabu lin nisaa mutlaqa mooy di teñe sa bopp di ko waajal di ko diw di ko di ko defar tout le temps tamit di ko toppatoo di ko peñe di ko liisal di ko diwal walla yu mel noonu mooy ak tarjil mooy peñewu rek waaw <laughs> léegi nag duxnu gi di ko ci boole léeg-léeg dafa baax loolu baax na yonent bay saa saam sunnaam dana ko doon def mu ne lool bu dee ci jigéen ñi moom di peñewu tout le temps lool dañ leen lool moom boroom xam-xam yi dañoo euh, ne loolu lu ñu sopp la ci ndaw si tout le temps wali rajuli kanta góor gi nag bi sharti allah yafaluhu la yawm góor gi nag dañoo chartal mu bañ di ko def tous les jours waaw <laughs> waaw di peñewu tous les jours aw kulla yawmayni wala mu koy def eh, eh, ñaari bis yu ne wa nahwa zalik wala lool bal bi haythu ya eh, yaxafi al awwal mooy liñ ci jublu mooy en fait muy wax bon masoon nañ ko fi tudd <laughs> hadith boobu nga xam ne borom bulughul maram bi al imam al hafiz ibn hajar indi na ko wa an rajulin ah, saxiba annabiya sallallahu alayhi wa sallam annahu qaal nahaanaa rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam an yamtashita an yamtashita ahadunaa kulla yawm <laughs> eh? wa an eh? yaxtasil ar-rajul min fadli al-mar'a war-rajul min fadli ar-rajul wal-mar'ati an wal wal waan uh, uh, yastamil ar-rajul min an yaxtasil ar-rajul min fadli al-mar'a war-rajul wal-mar'a min fadli ar-rajul wa an yaghtarifa jami'an wal yaghtarifa jami'an hadis boobu noonu <laughs> eh, foofu noonu noonu la commencé. waaye bu dee ci eh, bulughul maram moom dane woon waa an rajulin sahiba an-nabi sallallahu alayhi wasallam na qaala naha rasulullah sallallahu alayhi wasallam an taghtasila al-mar'atu bi fadli ar-rajul aw rajul bi fadli al-mar'a wal yaghtarifa jami'an al-imam abu dawud ak an-nasa'i ñoo ko solo woon bi isnaadin sahih loolu hadith bi nag li ñu wax liñ commencé mooy jële nañ ci génn góor goo xamante ne ànd naa yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxoon nañ la am na ñu ne abdallah ibn mughaffal la ñeneen ñu wax leneen ak leneen radiyallahu anhu waaye loolu waxoon nañ la jahalatu sahabi la tadur ñàkk xam ban sahaaba la comme que ñoom ñëpp la yàlla seetal wóoral leen ñu ñàkk a xam kan la ci ñoom euh, même buñ tuddul turam leer na ne sahaaba la woon lool doy na léegi hadis boobu nag noonu la commencé dane góor googee radiyallahu anhu dane yonent bay saa dañoo tere ñun góor ñi ñuy ñuy peñawu tous les waaw moo tax góor du peñawu tous les jours waaw <laughs> waaw loolu soppuñu ko waaw yonent bay saa saam eh, yoonal na te looloo doon sunnaam di toppatoo karawam te waxoon waaja borom bi daa bëgg bu la joxee karaw nga koy toppatoo waaye lu nekk daa am li nga xam ne mooy eh, bi du bi duni ifratin wala tafrit amulu ëppal amulu gàttañ lu waaw te tamit bañ a nekk loo xam ne at tashabbuhu bin nisa mel ni jigéen goo xam ne fu ñu la fekk yaa ngi ci seetu yi Ah, eh, di di di di yërndoo ko di kiiwa ko di kiiwa sa bopp beeg di nangam ak nangam ak nangam tous les mu jël la lu kenn xamul déedéet waaw baax na léeg-léeg di ko def mais bu ci dëkk du chaque jour voilà moo tax eh, eh, loolu lu am am solo la mu ne yeneen saa am daf ñoo tere an yamtashita ahaduna muy peñaw kenn ci ñun kulla yow bis bu ne waaw <laughs> waaw waaw ba pare muy muy muy waaye tere nañu ñuy sangu wa an yagtasila fii mustahammi muy muy mu an yabula muy tuur ndox fi nga xam ne fa lay sangoo waaw waaye ci la boole woon waa eh, an eh, eh, tagtasila al mar'atu waaye tere na jigéen gi di sangu bi fadli rajul ci desut goo xam ne ndox góor goo xam ne dafa sangu mu des des goog bu ci jigéen soxnaam ñëw di sangu wawi rajul wala góor gi mu fekk soxnaam daal di sangu ci ndox moo xam ne dafa des mu des nga ñëw di ci sangu waaye nañu asandoo sangoondoo waaw loolu bon loolu taxu jóg waaye mooy loolu noonu euh, <laughs> mooy mooy du loo xam dafa xaraama wala que ne loolu non léegi loolu qadiyatu ma'ul mustamal te la ma'ul mustamal euh, loolu euh, waa jumhur dañ ne lool ji jëfandikoo ko mën naa nekk hanafiya yi ñoo ne noonu bon yooyu la yoo mais loolu taxu ñoo jóg li ñu li ñu tax a jóg fii te loolu moo ñu soxal moo tax ñu indi woon hadith yi mooy tere gi nga xamante ne nii moom la yonent bay saa saam tere nit ki di sangu di di di di di di di peñewu tous les jours waaw nahaana rasulullah sallallahu alayhi wasallam an yamtashita ahaduna kulla yawm kon moom loolu al imam an ne hadis bii dañ ciy jàng ne peñewu loolu dañ koo sopp bu dee ci jigéen tous les jours loolu lu ñu sopp la bu dee ci góor nag déet à condition sopp nañ ko lool waaye bu nekk tous les jours de waaw nay tëbal léeg voilà kon moo tax ndax yonent bay saa saam loolu fu mu ko jëlee ci hadis bi mooy yonent bay saa saam da Seydina Sahl ibn Sa'd dana yonent bay saa saam wa ma'a rasuulillah sallallahu alayhi wasallam midran yahukku bihi mu ngi yoroon benn koom boo xam ne moom la doon peñawoo te di ci euh, xesenaale li nga xam ne mooy boppam bi ñu xam ne kon lool bu nekkul woon lu dagan yonent bay saa saam doonu koon ut ba di ko def kon loolu lu am am solo waaw waaye. li waa ji def dañ cee xam ne loolu te yàgg dañ ko wax waxu moom lañ newoon mooy loolu kenn du ko def doo ñëw kër jàmbur di yërlu waaw doo ñëw kër jàmbur di yërlu di yëddu di kii alors que joxuñ la ndigal loolu kat boo ko defee lu la ci fekk nang nga ko loo ci góobee na nga ko gaaw wallahu taala alam kon ci kaw noonu la ñuy yem nii bii di ñëw insha allahu taala ñu jël eh, ñaareelu xadiis bi waxoon nañ la ñeenti xadiis la non ñett mooy eh, ñeenteel bi ñeent la bii di ñëw ñu jël wa an Rib'i ibn Hirash ah, ah, rahimahullahu taala kon ñu am noonu ba jotaay bii di ñëw te hadis bi tuddoon nañ ko ak hadis bi ci tegu muy bu Kalada ibn xambal bi Imaam An-Nawawi doon wax ci jotaay bee ñu génn que loolu euh, jiital est-ce que dañoo war a jiital nuyoo door a yëglu wala dañoo war a jiital yëglu door a nuyoo mu ne ñaari hadis ñoo ci rot ci Yonent bi bu ci nekk day wane ne da ngay nuyoo ba pare ñaari hadis yooyu nag. moom lay indi ba léegi di wax ci bunt bi ñu nekk garab gi ci e, yëglu ak ay tegginam mu bokk kon ci teggin taala alam loolu la gis insha allahu taala jataay bii ni taala alam wa sallallahu wa sallama ala